mu ne wala yasuddaka léegi nag ginnaaw bi ma la leerale fi ma jële téere beeg fa ma ko jëleeg ci yan ñan laa toxaleeg ak tamit xamal la la ci ne ak wéram mu ne nag wala yasuddaka bu mu la bu mu bu mu dox sa digganteeg anil qabuli ci nga nangu sama téere bi ak njàngale mi ci ne bu mu nekk barrière diggan teew nangu li ma bind ak li ma fi def man a Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu kaw nii la fekk nga toog rek yow ne boo man téere bii daal man man man ça me dit rien ah man daal wóoluwuma ko quoi lu tax nga teg ko fan kaw nii ndax man Ahmadul Xadim radiyallahu anhu nekk gu ma nekk qasir al koo xamante ne ni xam nga al ba' mooy nit ki bu tàllalee loxo yi noonu comme booy <laughs> natt bu ma taxawee nii tàllal comme waajooj di entraîner <laughs> taxaw tàllal euh, taxaw ba jub tàllal ñaari loxo yi ba mu jub loolu lañ naan ban ci arab léegi nag <coughs> li expression la bu ñu nee xasiiral ban mooy koo xamante ne nii jotewul fa nga xam ne ña gën a kawe waaw nga naan boo kii dese na ci nekk ci ci ci les les plus ña a kawe oh, kon nag moom <coughs> mooy sëñ bi <coughs> ndax temps yi bi muy bind parce xasida bi waxoon nañ ko ci njàlbeen bi voilà. mooy jamonoy waajuram wu góor wi radiyallahu ta'ala anhu eh, mu ne nag bul bañ nangu bu mu dox sa digganteeg nangu lu ci téere bi la fait man da nga naan bon kii dafa gàtt kii quoi mooy bon il ne bon moom bokkul ci ñi nga xamante ni al-jahabiza ña gën mag ñam dégg ñu leen di tudd ci wàllu xam-xam ndax jamono jooju mooy ay mbiram feeñagul woon yenn feeñ yi waaw ndax ci daara ji la doon ne. di jàppale waajuram wu góor radiyallahu anhuma ci njàngale nekk yooyu ba pare di jàng léegi nag loolu mu ne parce que loolu laa la doon wax ne la a yaakaar ne boroom xam-xam yi dañuy toog ba am soixante-quinze ans di door a jàngale wala di door a bind dangay nekk étudiant nekk kuy jàng li la borom bi jot a may nga am loo ci leeral boo ci amee ñooy dimbali waaw waxoon naa la booba que ne nit ñi dañu doon nekk ay ay ay ñoo xam ne ci ñun ay xale lañu nekk ay imaam waaw waxoon nañ la imaamu Malik à 17 ans la nekk imaam bu mat sëkk di ubbee Madinatul àlla ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam te 70 ay kàngam boroom xam-xam ñoo ko ne yow laka ahl mooy habilité nga am nga possibilité te am nga xam-xam bi war nga mën a toog. di def di taf di di def fatwa yow al imaamu Maalik ñoom imaamu Shaafi'i ñépp <coughs> da ngay gis loolu mais am na ñoo xam ne dañoo yéex a commencé comme ñoom al-Qaffal ash-Shaasi dañu yéex a commencé jàng waaye wax naa la loolu du problème parce que dafa mujj bokk ci borom xam-xam yu rëy yi l'essentiel mooy nga xam ne xaw ma ta ne ci ku yàlla may nag yow sax ndaw nga am ñu la tette ci wàllu xam-xam ëskay kooku bu ko sàggane de waaye ku ku ku ñàkkoon loolu ba nekk mag loolu du lay mooy neel la ma raw yàlla loolu la waaye li ci kanam dinaa fexe fa nit ñi àgg ma àgg fa ngir yàlla waaw kon nag mu ne bu leen <coughs> bum la bum dox sa digganteeg nangul ci téere bi ak sama téere bi la fait que nga noo kii kii xasiiral baay quoi kii bokkul ci ñi nga xam ne ah boroom loxo yu gudd ci wàllu xam-xam non kii dafa gàtt xam-xam loxo ci wàllu xam-xam kii mooy dese naa bokk ci ñi nga xam ne ñoo ñu gën màgg ñu ñuy tudd mu ne la déedéet fii dal jiili ci suñu maas gi waaw mooy nga may tëkkale ne voilà ñi ñu doon coow jamono yooyu nga xam ne moom bi mu nee ci daara ji ñañ doon coow yow nga xool ne bon non ñee nag ñoo ko gën màgg kon man téere bi soxlaw ma ko quoi oh mu ne déedéet bu la lool teree laal sama téere bi de ak gëstu ko ak xool li ci biir waaye ba léegi ba àddina biy tukki. waaw manoo toog naan non non non man daal sawaay ah, téere bii daal masaalikul jinaan daal man bon baax na waaye bon man daal sawaay gis naa ne yeneen yi <laughs> man jarul ma koy yow liiroo ko masoo ko dégg masoo ko kii mais ne nga bañ koo def parce que daal jàpp nga ne non am na daal ñoo xam ne jàpp nga ne moo ñoo gën a kawe quoi yow lool nga jàpp ci sa bopp mu ne lool bu mu la teree bu mu dox sa digganteeg nangu li ci téere bi wala nga lii ko bare di protester te amoo foo teg sa protester gi waaw xam nga boo naan lii <coughs> booy protester ka wax naan lii jubul mooy daal koo war a teg fu leen mu ne nag yooyu yëpp bu mu tax nag nga bàyyi nga bañ a nangu sama téere bi mu ne wala yasuddaka madal azmani an axadihi kawni min as-sudani mu ne wala yasuddaka bu mu dox sa diggante ba léegi ci bañ a nangu sama téere bi ak njàngale mi fi ne madal azmaan yi diiru jamono nag waaw foo man di nekk ak jamono joo man di juddu ak jamono joo man di dund bu mu dox sa diggante mukk nga bañ jàpp sama téere bi teg ko fan ah bañ an axdihi bu mu dox sa diggante téye ko jàpp ko di ko nafar tey jàngale ci ne ngir jëfe ko te yàlla tax loolu bu mu tax nga bàyyi ko lan kaw nii la fait que man nekk bu ma nekk man al cheikhu ahmadul xadim alayhi ridwanul baaqil qadim min as-sudaani parce que ci ñu ñuul ñi nit ñu ñuul ñi laa bokk loolu mooy façon raciste yi nga xam ne ñoom il suffit diw couleur am nii la mel ñu ne ah non non kon kooku war wax <coughs> <coughs> africain non al ilmu mi inda al arab al ilmu loo xam-xam mu nga ca arab yaa africain warul am kii dañu ne la yow lool lool foo ko teg hada qawlu kadibin <laughs> wa juurun wa buhtaan loolu waxu nar la foo teg loolu moo ki toog tey ne xam-xam manu la nekk France yéen a yem <laughs> mooy gis nga yooyu préjugé yooyu nga xam ne ay mbir la yu nit ñi def ci seen bopp yi te amul lu koy dëggal amul ci seen bopp yi kese la xew Europe ah bilaadul kuffaar yée réewu yéeféer yu bon yi foofu moom yiw manu faa ne kan moo la ko wax parce que yow yaa ngi biir Sénégal quoi buñ la nee diw bari la ne nga koy yërëm quoi nga commencé koo yërëm ba jaral koo ñaanal ay kii du ñaanal parce que ñaanal sa bokk lu baax la non moom jàpp na ne waa ji torox na rien que mu ngi pare wala mu ngi Rome wala mu ngi Torino wala fee ci Ontario parce que waa ji torox na foofu parce que foofu gaay yi baaxuñu kan moo la ko wax <coughs> addina bii jamono jii ñu ne ki ëpp xam-xam mën naa nekk suédois mën na dëkk Suède la fan la yàlla bind oh, damay laajte fan la yàlla bind ne képp ku dëkk bërëb sàngam yow xam-xam manoo ko am wala manoo nekk ku gën a baax fan la am amul gis nga nag yooyu noonu Sëriñ Tuubaa radiyallahu am na lu ci xam lu bari moo tax muy muy mettre en garde waaw di wax di artu ñi nga xam ne da koo dund loolu dafay mas am parce que loolu ci iblis la jóge biñ ko nee suñoo tëlal suñu maam aadama alayhi salaatu wassalaam suñu boroom wax ko ko dane maa lànk maa bañ foo ko teg xalaqtanii min naarin wa te min tiin non waaye man nga bind ma ci ci safara moom waxul sax man bind naa sama bopp <laughs> dañ maa bind loo xam ne dañ ko koo def moom du ci lenn lool mu ciy puukarewu ci kaw beneen bindeef ni moom danga maa bind safara moom nga bind ko ban kon maa ko gën moo tax bépp raciste bépp bot di konte ci xeet boo gis ku ne xamal ne am na iblis buy nelaw ci biiram waaw loolu côté iblis bu nekk biiram moo tax mu mel noonu bot di wanteeg diw nii la sant kon maa ko war a gën diw nii la couleuram mel maa ko war a gën waaw man ab arab laa kon ajam kon ajam yi ñu dul arab maa leen gën amul laa fadla la yonent bi alayhi salaam wax amul gëneel ci arab amul lum gëne ku dul arab illaa bi taqwa lu dul ci ragal yàlla te sëñ bi dina ko leeral léegi dina junj laaya boobu nekk ci suuratul xujuraat kon nag mu ne bu la tere mukk jàpp téere bi dayoog jamono ji mu diirug jamono ji bañ koo jàpp kaw nii le fait que rek ne man non Sëriñ Tuubaa ah kii mina suudaani ci nit ñu ñuul ñi la bokk <laughs> voilà loolu bokk na ci xijaab xujub yi ash-Shaykh al-Haaji Omar radiyallahu anhu doon wax <coughs> bokk na yu rëy yi nga xam ne jamono yi dañ koy dund le racisme bot diggante ci xeet waaw ak diway diw kon maa ko war a gën wala diway diw waruñoo am xam-xam waaw diw géwél la warula xam man ñeeño laa loolu lépp du waxi dara